Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi al-baabi as-saabi'i wa ath-thamaaniin ba'da al-mi'a baabu fadli as-salawaat kon suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ garab ci kitaabul fadaa'il téeram ngëneel garab bi nga xam ne mooy téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn doon wax ci ngëneelu al adhan di nodd baabu fadlil adhan te xadis biñ ci mujjoon a gis moo doon anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu doon xadis mille junni ak ñeent fukk ak benn mu al imaam an-Nawawi rahimahullah ne woon wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ad-du'aa'u laa yuraddu bayna al-adhaani wal-iqaama walillahi alhamdu wal-minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis beneen garab beneen buntu ci téere bi walillahi al imaam mu ne baabu fadli salawaat bañ tàmbalee téere bi ba léegi muy riyaadu saalihiin lii mooy suñu buntu bi nga xam ne mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar muy chapitre di pàcc numéro cent quatre-vingt-sept al imaam tudde ko rahimahullah baabu buntu fadli salawaat ngëneelu julli ginnaaw bi mu ñu waxee ci lu jëm ci wàllu noddu ku wax nodd ba pare nag la ca tegu mooy julli mu ñëw nag dañu wax ci ngëneelu la nga xam ne mooy julli as-salawaat julli yi ah, julli yi nga xam ne nag moom la ci al imaam jublu fii mooy juróomi julli yi nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala farataal keroog laylatul isra guddeeg li nga xamante ne mooy Euh, ci la rañaan euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, jële ko alxaramul makki yóbbu ko alxaram ba nga xam ne mooy baytul muqaddis wala baytul muqaddas muy Jérusalem daal di koy yóbbu ci asamaan al ula julli yooyu lay wax seen ngëneel waaw ginnaaw gi Euh, al imaam rahimahullahu taala euh, yooyu lay wax moo juróomi julli yi nga xam ne moo nekk farata waaw akbar après nag dina ñëw ci détaillé ko ci bunt bi ci tegu day wax julli juróom seen gëneel d'une façon général après nag bunt bi ci tegu moo indi tuuti détail bu ndaw ci euh, waxtu yooyee di tisbaar tàkkusaan timis gee ak fajar kon baabu fadli salawaat kon gëneelu julli yooyee al imaamu mu dellu ni nga xam ne noonu loon def tàmbalee li nga xam ne mooy ay laaya ab laaya ci alquran comme ni noonu usaddirul abwaab dinaa ubbee li nga xam ne mooy buntu sama téere bii nga xam ne mooy riyaadus saalihiin eh, min alquraanil aziiz bi aayatin karimaat di ko tibbe ci alquran gu tedd gi ci ay aay yoo xam ne yu noobul la yu tedd kon moon di fi benn laay kese laata muy dugg ci li nga xam ne mooy xadiis yi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahu llahu taala mu ne qaala allahu taala inna as-salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar voilà muy aayatu Ankabut bi aaya quarante cinq même bu dee naal imaam indiwul lépp <coughs> indiwul aaya bi lépp da cee jël rek li ko soxla sinon laaya ba mu commencé woon utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi ssalah inna ssalata tanha anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون aay bi loolu lépp la suñu boroom di wax ne utlu maa uuhiya ilayka min alkitaab ne yonent bi saa saa utlu jàngal waaw li nga xamante ne nii maa la nga xam ne uuhiya ilayka moom lañ wax yi ci yow min alkitaab yi ci téere bi di alquraan del jàng laayaam yi di jàng suuraat yi di jàng alquraan wa aqimi kon borom bi dañoo digal ñuy jàng alquraan al amru digal ñu al amru bi tilaawati alquraan waaw yonentam la ko digal te digle bi mu ko digle moom la ko digal ñeneen moo tax ca feneen mu ne wa an atlu alquraan bokk na ci ma digal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom sas ma ko mooy may jàng alquraan xëy tamit naka noonu gisoon nañ duntu fadaa'il yi moom la njëkkoon a gis waaw moom la imaam njëkkoon a indi ngir wan ñu ngëneelu jàng alquraan kon loolu bu ñu ko bàyyi ak euh, bunt yam ci tegoon nga xam ne lu ama ama am solo loolu bu ñu ko fàtte <coughs> baabu fadli qiraa'ati alquraan kon mu ne ko utlu ma uhiya ilayk jàngal li nga xam ne moom lañ wax ci yow minal kitaabi ci téere bi wa aqimis salaata taxawal julli moo yeen julli juróom inna salaata da ngeen xam xam ne julli dëgg dëgg julli tanha day tere day aaye boroom anil fahsha ci njombati fi wal munkar yi nga xam dañ koo bañ waaye wala zikrullahi akbar julli li muy màgg màgg la ci ëpp solo la ci solo ca biir julli mooy tudd nga ngay tudd yàlla di teewlu sa boroom ca biir julli ja di ko tudd ca alquran dañ koy jàngat tasbih yi ngay def ak tahmid yeeg yooyu moo gën a màgg lépp wallahu te borom bi ya'lamu moo xam nag mooy ki xam maa tasna'una li ngeen di liggéey ci kaw suuf ak li ngeen di doxe lii mu digle ki ci ne xam na ku ci newul xam na ki ciy nekk te gëmu ci dara naafiq lu bar te nit ñi fi nekk borom bi xam na kon aay bii leen di amaam nag wax nañ la inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kese leen di waaw parce que non seulement da la koy tere mais bu la ci fekkee da lay day tax mu deñ da comme ni ko xadiis yi yi ñëw léegi yi al imaam génne kon loolu la mooy dalay fóot sa bakkar yi waaw mukaffiraatu li zunub la julli yi dañuy nekk mukaffira di faral jaam bi ay bàkkaaram comme niñ koy gis xadiis yi yi ñëw léegi xadiis sayna Abu Hurayra beeg sayna Jaabir solo na mel noonu ak yu mel noonu Allahu waaw fahsha yi ak munkar moo tax ibnu umar radiyallahu anhu mu ne mooy <laughs> alquran bi ngay jàng ci biir julli da lay tere lan waaw moo tax mu ne ko aqimis aqimis salaa ah, mu ne ko taxawal wa aqimis salaa inna salata tanha boobu ak salaa boobu am nañu ko tuttekkee julli te loolu mooy li gën a siiw mais ibnu umar dana inna salata mooy alquran bi ngay jàng waaw parce que Eh, surtout fatiha bi te loolu <laughs> borom bi tabaraka wa eh, moo ko wax ci hadith qudsi bi bi nga xam ne da ne qasamtu qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al man maa xaaj borom bi as-salaa lool julli wa mooy fatiha ndax bokk na ci turu fatihatul kitab as-salaa borom bi ne maa ko xaaj sama digganteeg jaam ñaari xaaj ginnaaw gi sama jaam nag moom la ñeel la mu ñaar waaw waaw ci la yu dee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne hamidani abdi sama jaam sant na ma ba ni muy jeexe kon moo imam ibnu umar mu ne inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mooy alquran yi ngay jàng ci biir julli ci day terek aji ka koy julli di ko taxaw di ko jàng ci li nga xam ne mooy Euh, euh, euh, fahsha njombuteef yeeg munkar yi ñu bañ tere la li nga xam ne mooy ay zina ay njaaloo wa mooy yàlla yi kon loolu lu am am solo la <laughs> waaw bon am na ñoo xam nag comme li al imaam kii wax al qurtubi rahimahullah boroom tafsir bi mu ne kanta Hammaad ibn Abi Sulaymaan ak ibnu Jurayj ak al kalbi men na ñoom dañu ne rahmatullah alayhi al abdu ma dama fi salaatihi la yati fahsha wala munkara waaw la yati fahshan wala munkara da jaam bi li mooy fekk mu ngi ci julli du indi jombu téef ak lu ñu bañ waaw mooy tere julli da koy tere maam fekk mu ngi ci moo tax mais lii bon mu ngi julli mooy def beneen bàkkaar Ibn Athiya ne lii moom du dara moom lii moom vraiment lii ana ak wax ñu lii lii ak xadiis Seyna Anas bi bi nga xam ne dane lii wane ne bon du lii fen te Seyna Abu Hurayra dinañ la ko wax léegi solo na lu mel nii Seyna Anas radiyallahu anhu dane daa am benn jeune ci lansaar yi boo xam ne kaana fatan min al ansar yusalli ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam wala yada'u shay'an min al-fawahish was-sariqati illa rakibahu fa dhukira lin-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala inna as-salata satanha falam yalbath an taaba wa salahat haluhu fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alam aqul lakum waaw mu ne lii lan lañ ko lii a waxe lii ñoom ñi am ak nan la defal xadiis Seydina Anas bi noonu dafa am benn ndaw benn jeune ci waa Ansaar radiyallahu anhu koo xam da doon jullee yonent bi saa saa am julli la woon ab jeune ndaw <laughs> waaye njombuteef yi bàkkaar yi daanaka doonul woon bàyyi dee lépp la doon raatale malgré lool di def rek was tarix ak sàcc amul benn ci illaa rakibahu dina ko war mooy dina ko def bon léegi nag euh, euh, euh, fa zukira nabi sallallahu ñu ñu tuddal yooyu sallallahu alayhi na ko diw de malgré li muy ñëw ci jàkka ji di di julleeg yow lépp alayka salaatu wassalaam waa ji de lii lay def quoi moom daal amul benn ñaaw tiif lu dul na ko def xattaa sàcc sax da koy def yonent bay saasaab bi ñu ko ko waxee mu ne inna salaata satanha mu ne julli ji muy julli dina ko tere yu ñaawam yooyu muy nekk mu ne desuñu tuuti lañ lañ des rek lañ toog waa ji mu tuub way ay affaire am baax boo gis boo ko xamoon daaw ak daaw jéeg wala démb ak barki démb xaar ko tey dañ naan mais sa waay moom soppeeku naa ah. waaye jii nga xam ne fu mu ñëwoon ñépp di euh, di moytu bala moo ràndal seen affaire ah ak ñaaw kii bi mu doon nekkee léegi moo seetlu ni baax nii wasawu xat xaalu way xaalam rafet nii ñu ñëwaat nag waxaat ko naan tubaab yi saa saa am na ko ah yeneen sa salaam. waa ji de lii ak lii ak lii tuub la mais léegi masha allah moom daal ii ay biram yëpp yëwén rafet yeneen saa sam ne est ce que waxuma leen ko alam aqul lakum waaw <laughs> est ce que waxuma leen ah ko won te lu mel noonu ibnu euh, abu hurayra radiyallahu anhu <laughs> daal di lay solo lu mel noonu waaw mu ne jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wasallam lii nag imaamul Qurtubi tudd ko lii may mu ne jaa rajulun dafa am waay bu ñëw ila nabi sallallahu fa qaala inna fulanan yusalli bil layli fa <laughs> moo waxuma la julli faratay kese mais da cee teg sax day guddi moom daal day naafila guddi waaye li ci yéeme mooy wax ji bu xëyee sàcc <laughs> qaala ila sallallahu alayhi wasallam ma taqul ne ko li nga wax ne moom lay def muy julli yooyee dina ko tere li muy def hadis wala imam ahmad ibnu muhammad ibn hanbal moo ko soloo voilà kon lii yonent bi alei saatu salaam di ñëw aaya bi wax di ko xamal ne julli bul ne bon man nii damaa taq damaa tilim damaa kii waaye ban bàkkaar yi ma dëkkee nangam ak nangam non yooyu moom sincèrement managumaa julli loolu Iblis la koy wax de non tamit doo seetaan nga nar def ah yow leer na le euh, tu vas à la au tey cosaan am na fu ñuy dëgg am na grand théâtre nangam ak nangam yow nga war a dem war nga dem Bercy nangam ak nangam waaw loolu nga boole ko dem ci jumaa ji sawaay yi c'est ci jàkka ji yow loolu amoo problème de conscience non julli da ngay bàyyi non yooyu àndooy ñi ah da bàyyi ba dox sax ndaw ba pare après nga ba màggee ba nga mën a julli nag mën a bàyyi yenn yoo koy def loolu waxu iblis la de déedéet parce que yonent bi saa salaam julli da ko méngale ak li nga xamante ne mooy mooy dex mooy piscine boo am sa kër wala sa buntu wala dex wala fleuve boo xam ne saa su ne nga sangu ci minimum juróomi yoon waaw loolu ko yonent bi saa salaam euh, méngale te kooku mooy ba pare mu ne est-ce kooku dina desati kuy def loolu di sangu juróomi yoon saa su ne ci euh, euh, fa muy liggéey am ci yenn riwaaya fa muy liggéey ak këram. day romb juróomi dex bu demee ba léegi bay ñibbi si ñaq tooy xeeñ nangam kii walla dex gu mu dugg ci sangu ba set sangu est dina defet ci yaramam dara cay taq-taq ci loolu ñu ne ko mukk mu ne naka noonu la julli juróom noonu la mel kon mooy fi nga war a sete yow bu dee da xeeñ nëpp mais de mais doo laal ndox mu ah bu ma doon c'est que damay takk quoi yow yow da takk kay kay kay kay ñëwal ci ndox mi boo ñëwee ci ndox mi ci ngay set ah non dama takk moo tax waru mën a war a julli quoi déet lu tax waroo julli julli Iblis la koy wax loolu wax Iblis la ak i mbokkam waaye julli ndax julli moo lay fóot ci yooyu nga ne da ngay di sàcc di di di waaye yow julli la waaw. képp koo xam ne gis nga ko muy julli di respecté julli ak lu mu def ci bàkkaar kooku man kooku mooy ki nga xam ne dañoo war a am yaakaar te man nga am yaakaar ci moom waaw même bu dee julli këlëb këlëb lay doon mais mu koy respecté moom moom lépp lu mu nekk waaw la ndaw sa waxoon <laughs> la ndaw si ne moom waa ji daanaka euh, daanaka quoi waaw tellement daa bari lu mu koy def moom guddi gu nekk mu fanaan ak du du mu fanaan ak jigéen boo xam ne kenn dagana ko ci nag amul soxna sa xaw ma sax daa am soxna waaye doo amul soxna foog naa la wax moom guddi gu nekk mu am ko mu fanaanal quoi mais mooy ah, ñu nekkal ko ci ci ci ci lu xaram waaye kenn manula tee ba fajar moom jàkk ja gën a jege ko foo jaar dina fa jullee ñoo julli moom du gis non loolu moom ma ne lu lu lu guddi gi neex ak corobam ne ka fara ka ndaw samu nekkal ak dara gis nga bu fajar gi moom noo def day tug jëg julli yoon waaw ma kooku kooku moom moom amala yaakaar ci moom waaw parce noonu mu respecté julli ji xaaral ba ci kanam insha allahu taala julleem jooju mu respecté noonu dina ko tere njaaloo yi ndëkki waaw da nga xanaa kay du kii léegi mu ne fiw nekk wala yu bu mag bu continuer la xaaral nga seet <laughs> mooy yeneen saa wax yi waa ji jekki ay saa bii diw siy na anas radiyallahu hii moom danay jullee jaw mais la ilaha illa allah laa yada'u shay'an min al fawahish was illa rakiba du bàyyi dara ci yu ñaaw ak li nga xamante ne mooy jombutéef yi lu dul ne war quoi non koo jaar mu defaa laa ilaaha illallaah waaye yonent baay sax sax mu ne jullee bi dina ko tere allahu akbar allahu akbar loolu lu am am solo la eh, nga ne ma bon attends lii de waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw allah as-saadiqul masduuq hmm? waaye dañoo jële ci Ibn euh, Mas'ud radiyallahu anhu muy wax mu ne ci julli fi salaat yi dafa am ci julli loo xam ne dalay tere da jàjj anil Abdullah anil maasi ci bàkk an maasi ci mooy yàlla fa man lam ta'murhu salaatuhu bil ma'ruuf wa bi salaatihi min Allah ah, loolu man parce Ibn Mas'ud ak keneen du moom kese lañ ko jële ginnaaw bi waxe lii mu ne képp nag koo xam ne comme que julli daal am yii yu muy jàjj di la tere ci mooy yàlla képp koo xam ne ay julleem wala julli da julli ah, digalu ko muy taxul mu nekk ci njekk te terewu ko lu bon kooku julleem yooyu du ci yokk lu dul sori yàlla alors que <laughs> yo- yow wax yi ñu fi wax léegi yow waxu yonent bi alayhi salaam ak lii moom nuñ koy déggee hmm? dañ naan la lenn julli ci boppam hein du moom mooy euh, waa ji koy même bu dee da koy sàggane du julli ji moo tax mu mel ni mu def du julli ji yokku ci mbon di ko yokku mbon loolu amul non non loolu moom loolu amul de moo daal imaam Ibn Atiyya mu ne man de dégg naa sama baay mu ne radiyallahu anhu Ah. fa idaa qararnaa wa nadara maanaahu fa ghayru jaa'izin an yaqul inna nafsa salaati al-aasi tub'iduhu min allahi hatta ka'annahaa ma'siya wa innamaa yataxarraju dhaalika alaa annahaa laa tu'thiru fii taqriibihi min allahi bal tatruku alaa haalihi wa ma'aasihi min al-fahshaa'i wal munkari wal bu'd falam tazidhu salaatu illaa taqriira dhaalika al-bu'd alladi kaana sabilahu fa ka annama ba'idatu hmm, hiina lam takfi ba'dahu lam lam takfi bu'dahu anillah waaw léegi nag mu ne sama baay nee na moom Ibnu Atiyya rahimahullah mu ne bu ñu xoolaatee waxu Ibnu Mas'ud yi ak yii dama imaam al-Hasan al ibn Yasaar tamit jëlee nañ ko ci moom moo euh, mais boobu boo xam ne na dafay ko yëkkati yore saa saa mais loolu wérul que ne yeneen saa saa wax loolu yore saa saa li wax leer na ci xadiis Seydina Abu Hurayra day defi bàkkaar de yore saa saa mais nag day julli day def bàkkaar mu ne ma ne julleem jooju dina ko jéggal dina dina ko tere li muy def. léegi kon mu ne bu ñu xoolee jër euh, nooy dégg waxu Ibn Mas'ud bi ak ñoom ku mel ni imaamul Hasan mu ne buñ xoolaat nañ gis ne mënuñoo wax c'est impossible fa ghayru jaiz an yuqa an yaqul c'est impossible nit mën a taxaw naan inna nassa salaatil aasi kene dëgg-dëgg julli mooykat bi julli ci boppam boo koy soril yàlla mel ni julli jëf bàkkaar la loolu kenn mënu ko wax waaye li ciy génne mooy lan mooy ne comme que julli ji nag ko yàlla diglee defewu ko noonu na koy nent bay diglee defewu ko noonu mooy problème bi ci kan la jóge du ci julli ji mais ci moom la waaw mooy li la wax keroog ne la asar ba wax naa nit ki day julli ba pare du tax julli ji fëgg ko ci xar kanam julli ji ne ko yàlla na la yàlla doyal ak dalal niñ ma doya dale voilà mooy daf koo doya dal moom moo ko jëf mais du julli ji ci boppam moom mooy sori waa yàlla mukk loolu amul waaw julli du repoussoir d'Allah koo xam daray sori Allah loolu amul waaw mais waa ji moo ñëw xaal ba mu ci moo tax doo am ci sa jaamu yàlla sa sikkaree sa julli lu dul lañ ca teew comme que defu ci dara waaw loolu moo indi fa waylul lil musallin ci julli ci ci alquran tos kare ñeel na ña nga xam ne ñoo jullikat yi looloo ko indi mais tekkiwul ne julli ji ci boppam moo tax ñoom ñu tos kare déedéet ñoom ñoo jële xol bu sellu waaw ndax illa man ata allah bi qalbin salim waaw bis boobee di yowmal qiyam waaw dara du fa jariñ maal wala banun euh, alal ak ay doom déedéet lu dul ku dëkkal yàlla xol bu sell xol bu sell moom nag jaamu yàlla ju nekk moom nga war a dikkee loolu moo tax xaris bépp doole ci sunna di wax innamal a'malu binniyat hadis yonent bi saa saam yépp bi ci gën a màgg mooy boobu ndax mooy xutbu raha waaw mooy point central mbir yépp mooy al niyyatu saaliha lillah mooy yéene bu sell ngir yàlla tabaaraka wa taala waaye nag ba mu ci duggee ën àndewul loolu mooy ñàkk na teggin boromam bi nga xam ne moom moo jàkkaarloog moo nekk ci kanamam mu war a muxaatabanteeg moom ëndil ko jaamu yàlla ji nga xam ne daf koo sas amul droit bañ ko ne ko na ko defe nii moom mu defe ko nu mu gën a ba bo nu mu gën a yàqoo nu mu gën a eh, am ñàkk solo loolu mooy moom xaalam yéene ak ni mu ci dugge loolu la looloo ko sori waaw ndax loo xam ne mooy li gën a màgg jaamu yàlla gën a màgg ñu ne def ko nii nga ñëw dugg ci biir julli lu nekk nga nekk ci ba génn ci mel ni ma soo cee dugg loolu moom boppam moo sori boppam mais pas julli ci waaw kay <laughs> voilà loolu la waaw waaw waaw mooy julli ji lan def da bàyyi statiku lim bi dikk rek la demaati loolu la loolu la comme que <laughs> li tax nag moom muy sori bu boobaa mooy comme que moom defawul affaire bi fegalu ko lee te loolu euh, euh, fegalu ko yu yéesee mu far mu continuer noonu loolu ak continuer boppam boo ko soril mais pas julli waaw waaw moo tax al imaam al Qurtubi moo tax mu ne wax na Ibn Mas'ud ne ko diw de ak a bari julli mu ne ah innaha la tanfa'u illa man ata'a jël la tanfa'u julli wala la tanfa'u julli de du jariñ lu dul ku ko topp mooy ku ko defee ni ko ni ah ni mu waaw minimum nga def ci euh, li war waaw kon loolu lenn la waaw ah loolu euh, day loolu mooy leeral. Euh, waxu Ibn Mas'ud bi ngir jàjj la waxu bu jàjj la pour nit ki góorgóorlu ci ni muy parfaire ay julleem mais tekkiwul ne mu ko julli ji day soril waa ji sinon yeneen saa salaam kële bàkkaar tamit la doon def gaa yooyu jeune boobu mais mu ne euh, euh, neewul dina ko gën a soril déedéet da ne dina ko jéggal tal kam loolu ñaata yoon ngay gis nit ñu mel noonu waaw waaw ki nga xam ne moom daa respecté waxtu yi di julli même bu dee lu tojaage gu man di def amal ci moom yaakaar mais kanta ki nga xamante ne nii moom yoonam newu ci waaw yoonam newu ci kooku nag euh, bu leen am ci moom benn yaakaar fekk ñëwaatul waaw waaw fekk ñëwaatul kooku moom booy miser yëgu nga miser ci waa ji waaw malgré bàkkaar yu rëy lu mu def miser ci kooku waaw kon loolu la waaw xam nga ne mos naa fekk li ñu doon julli yeneen saa sax xamu ko bañ a xam mais est-ce que ñoom seen julli eh, lan lañ ci am bu julli jee leen puus mais ñoom ñu ñëwee xol bu baaxul indiwuñu qalbun salim moo tax looloo leen soril seen borom waaye di julli ñu doon julli moo leen soril dëddal leen seen borom wallahu ta'ala a'lam kon mu ngi noon kon inna salata tanha kon yeneen ci way saa saam daal xamal nañ. waaw loolu c'était pour leeral waxu Ibn Mas'ud boobu nga bañ ko dégg dégg bu ñaaw jàpp ne voilà kon ça veut dire que kon jarul may julli ah, ah comme que julli ji damay gën a sorel ma la déet xam nga kan lañ ñu la borom bi jaamuloo ñu boppam ay waxam moo yonent bari saa saa te kaa yi ñëw yii yëpp Seydina Anas li wax waa ji doon loon bàyyi benn ñu yombuteef loolu doon na ko dikkal waaw waaw pourtant. diñ ko waxee rent bay saa mu ne julleem ji dina ko tere li muy def waaw kon kay loolu kay c'est c'est clear waaw fahsha nga xam ne moom doorul bàyyi benn fahsha mooy lépp lu ñaaw ci loo xam ne sharia xamu ko da ko nangu waaw fahsha yi ba général buñ ko ci wàllu njaaloo yeeg façon yooyu kon loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam julli dafa am gëneel waaw bu kenn bàyyi julli parce damay ma man sama bàkkaar yi ma nekk déedéet jullil même bu dee da continuer ci sa bàkkaar yi waaw insha allahu taala borom bi boo jàppee julli jàpp ci même bu dee ne euh, euh, léegi ngay julli sa xel dem feneen wala sax mu c'est récurrent ça ne veut pas dire man loolu damay dal xin sax damaa yem lool kon naa bàyyi julli déedéet nga def li yoroon saa saa waxoon Seydina Usmaan ibn Abil Aas as-Saqafi comme niñ ko fi tudde woon waaw ba pare di fexe euh, yu bon yooyee euh, nga koy sori te nga xam ne alquran di ngay jàng ci biir julli moom dina la tere ak julli ji dina la tere yu ñaaw yooyu insha allahu tabaraka wa waaw waaw loolu la te nag bu kenn désespéré wu ba baraan ay wonoo sawaay mii moom kii yàqu na déet yaa ko yàq est-ce yaa ko yàq déet waaw nit dangay wax loo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala indi jaamam yi teg leen eh, ci loo xamante ne nii eh, namb namb la bu mu am ci ñoom loolu manu la ñàkk waaw loolu manu ñàkk waaye nag ñëw ba naan waa ji du baax naa loolu il faut pas le dire loolu ci loxo yàlla la nekk waaw kay waaja waxoon mbokka ma saa saa ma wax waaw ay mbokk la kenn ki moom di jaamu yàlla kenn ki saabu bu ñuy fekk ko muy dekkoon di defi bàkkaar rek waa ji daal aay na ba sonn waa ji di gine kii rek mu ne ko benn bés mu jéppi ko ne ko yow yàlla sax du la jéggal suñu waroon ne ana kan mooy taxaw sama place naan du ma jéggal diw kooku mu ne jéggal du ma ko jéggal moom laa jéggal kantaa moom yàq naa ay mbiram waaw kay kon loolu borom bee yatawalla sarair ñun nag li biti la ñuy gérer res kanta du ñu kontaan ci bàkkaar yi muy def du ñu gis naan bo comme que mu ngi respecté julli ba pare mais saa bu guddi bu nekk bu tëdd ak jigéen bu wuuteeg tam tëddaloon bi euh, léegi euh, di njaaloo ak a sàcc ak a wuruj wax lu amul léegi ñuy kontaan ci lool de dañ koy daj bu gisee ñu koy wan ne lii du ya du jaadu boo ko mënee laay biir ci ci ci ci moo gën waaw fàtt la imaamu Shafi'i rahimahullah waxoon nit ki boo ko laay boo ko euh, laay biiree ci secret kooku da nga koo biir waaw boo ko ñëwee nag def ko ci mbooloo kooku da ko koo gàcceel waaw ñu bari nag loolu lañ mënul lool lañ dul ràññee noo tax dañuy jéem a faj dara mu gën a waaw euh, am médicament bu yokk jàngoro la ñuy def bëgg a faj dara mais ci biir nit ñi lañ koy waxee eh, di yuuxu waa ji di ko wax ñépp xam ne diw ngay wax te mu ngi nii ci loo xam ne waroon ngaa bàyyi ba kii wala nga woo ko wala bàyyil ko message ne ko dama laa bëgg gis wala yu mel noonu ba ngeen nekk yéen kese nga wax ko waxu diggante mu nekk ci sutura bu boobaa bu dégg leen wax nga ñëw wax ko en public moom mu braqué wu nit nit la waaw. léegi nga di ko di ko di ko di ko di ko ŋaññat waaw daaw nangam nangam ñoom yi wan manuma nekk moom man ak nangam alors que yow la c'est de ta faute. wax rahimahullah moo fi ne mooy da koo gàcceel kenn du ko def en public noonu du tout le am léeg-léeg bu dee erreur la boo xam da koo def ngay ragal nit ñi ña nga nekk roy ko ci moom comme que public la ko def boobu da nga koy corriger en public te jarul sax ngay tudd tur bu boobaa wala di kii wala di di ci wax comme ci yow sa xol bi da ngaa am loo ko yàqaloon déedéet waxal rek te yàlla tax ne lii kenn du ko def nangam ak nangam voilà mu jeex d'une façon générale waaw. waaw kon loolu lu am solo la inna salata kon gëneelu julli yi day tere. moom julli juróom day tere borom njom bu téefi ak yi nga xam ne sharia da koo bañ voilà wallahu taala alam lii rek leen di léegi nag bii di ñëw insha allah ñu war a dugg ci xadiis yi al imaamu rahmatullah alayhi di ko commencé xadiis mille quarante deux euh, jeexale ko xadiis mille quarante six hmm? muy cinq xadiis mille quarante deux quarante trois quarante quatre quarante cinq quarante six cinq xadis la fi te xadis yooyu daanaka deux yi deux yi romboon na voilà ñaari xadis yi ci cinq yi romboon na kon daanaka ñetti xadis kese la ñuy gën taxaw tuuti insha allahu taala jotaay bii allahu